abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu radiyallahu anhu wa ardaahu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi afdalu salaati wa salaam wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbab althalithu ashar al-ishrun anhu radiyallahu anhu annahu qaala araada banu salimata an yantaqiluu qurba almasjid fabalaga rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala lahum innahu qad balaganii annakum turiduuna an tantaqiluu qurba almasjid faqaaluu na'am ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qad aradnaa dhaalika faqaala banii salimata diyaarukum tuktabu aasaarukum diyaarukum tuktabu aasaarukum rawaahu muslimun rahimahullah wa fi riwaya inna bi kulli xatwatin daraja rawahu albuxaariyu aydan bi macnaahu min riwayati anas wa banu salima bi kasri lam qabilatun macrufatun min alansaari radiyallahu anhum wa aasaaruhum xutaahum kon al imaamu annawawiyu rahimahullahu taala a ah, muy wax ci bi ah, muy al-ishrun numéro vingt ci jotaay bi ñu génn ah, gisoon nañu xadisu dix bi mu doon wax naan amul benn jullit bi mu jële woon Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu buy jëmbat ak garab am nit ku ca lekk wala bàyyi wala daaba wala picc lu dul ne yawmal qiyaama loolu day nekk sarax ci moom tey nag insha allahu taala ñu war a al ci garab gi ci toolu ni ñu sell ñu ja'alana allahu minhum wa radiyallahu yoonu yiw yi Euh, ci buntu bi waaye mooy hadith numéro cent trente-six téeméer ak fanweer ak juróom benn bi ñu tàmbalee téere ba léegi mu ne al ishrun kon numéro vingt hadith ñaar fukk anhu mu koy jële ci kim jële woon hadith yi ñu génn muy Seydina Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa radiyallahu anhuma annahu qaala neena mu ne araada dafa banu salima ñi nga xam ne ñooy waa banu salima hein muy tribu bi nga xam ne moom la bokk bokkoon ci lansaar yi loolu moo tax imaamu Nawawi ne wa banu salimata bi kasri laami bul wax salamata de banu salama déedéet salima waaw qabilatun ab ab waaso la ma'rufatun bu ñu xam min al ansaar te bokk ci waa lansaar waa ahlul madina radiyallahu anhum te ci waaso woowu ci la Seydina Jaabir mi ibn Abdillah daal di bokk ñoom waa banu Salima radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansaari al-Khazraji Salima boobule kon mu ne ay ñoñam waaso woowu bokk ci lamsaar yi de dañoo namoon an yantaqilu dañoo bëggoon a toxu dañoo bëggoon a toxu kurbal masjid yi jóge ci seen kër yi fañ dëkke ci Medina comme que dañoo sori woon jàkka ji muy jàkkaay yonent bi alayhi salatu wassalam ngir ñëw dëkke ci côté jàkka ji fa balagha rasulallah yonent bi alayhi salaam information bopp loolu daal di koy mu jote ne ñoom de loolu lañ bëgg mooy toxu jóge foofu ñëw dëkk ci côté jàkkaam ji waaw fa qaala lahum yonent mi alayhi salaatu salaam wax leen ne leen innahu dëgg-dëgg de qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurba masjid waaw yéen de jote na ma ne dëgg-dëgg jote na ma ne yéen da ngeen a bëgg a taxu ah, ñëw dëkk ci côté jàkka ji fa qaalu mooy laaj la fa qaalu ñu ne ko naam ah kay ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qad aradna zalik ah nam nañ bëgg nañ loolu de yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen fa qaala mu ne leen bani salima mooy yaa bani salima yéen waa kër salima yéen surtout salima yi waaw yéen ñii nga xamante ne yéenay waaso wi ci waa lamsaar diyaarakum mooy ilzamu diyaarakum sax leen ci seen kër yi bu leen tox waaw bu ko defee tuktab des nañ leen bindal asaarukum seen seen jeexital yi seen jeego yi ngeen di def di ñëw ci jàkka ji moo tax mu ne wa imaamu Nawawi ca lu mujj la mu indi ca suuf rahimahullah wa asaaruhum xutaahum seen jeexital yooyu mooy seen jéego yi ñuy def pour ñëw julli ci fekk ci julli ak lépp jaamu yàlla ñuy def ci jàkka ji yeneen ma lay saat saam ne leen diyaarakum ay ilzamu diyaarakum mooy saxoog leen seen sax leen ci seen kër yi bu ko defee tuktab comme ñu leen di bindal yiiw seen jéego yi ngeen di def fi ngeen di sori di ñëw ci jàkka ji loolu lépp yiiw la pour yéen waxaat leen ko diyaarakum tuktab asaarukum mooy maa ngi leen di dénk ngeen sax ci seen kër yi bu leen toxu tuktab bu ko defee ñu bindal leen asaarukum seen jeexital yi mu ne hadis bi rawahu muslim imaamu muslim soloonu ko rahimahullahu taala eh, mu ne wa fii riwaay am na beneen riwaay inna bi kulli xatwa benn nekk na ci jéego bu nit ki jaam bi jéego di dem ci jàkka ji daraja daraja la yuy yéeg waaw te yu hadis mel nii gisoon nañ ko ah gisoon nañ ko wa kasratul xutaa ila al masajid waaw loo xam ne borom bi da ci yamhu bihi Allahu al-xataaya wa yarfa'u bihi ad-darajaat waaw di ci yëkkati ay daraja mu ne xadis bi riwaaya bi rawaahu al-Buxaari yu aydan imaam al-Buxaari soloo na ko tamit bi maanaahu ci maanaawu xadis lii nii min riwaayati Anas waaye jaarul Seydina Jaabir te Seydina Anas la jaar radiyallahu anhu kanta wa banu Salima lool gis nañ ko léegi nag ñu ñëwaat ci xadis bi inshaa Allahu taala xadis bi en fait da xam ne dafa am lu ko waral daa am lu waral waa banu salima premièrement daa am lu waral Seydina Jaabir wax ko waaw Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma dafa am lu waral mu wax hadith bi waaw te loolu li ko waral Abu Zubayr mi ko jële ci moom nee na damaa laaj Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu ne ko ndax dégg nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ci bari jéego mooy di wax ay ngëneel ci bari jéego jëm ci jàkka ji mu ne ko aha kay waaw mu ne ko aha kay ci la ko nettalee hadith bi première li waral kon mu nettali ko kon ñu xame ko ci lool ne Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi Abu Zubayr mawlahum al-Makki bi la woon ci Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom xamal nañu li tax waaye daa fekk tamit boo euh, ñoom léegi loolu kon ci kaw noonu léegi nag ñu war a ñëw waa Banu Salima mais lan lan moo waraloon ñu bëggoon a toxu waaw Seydina Jaabir ne ah xalatil biqaa'u xawlal masjid fa araada banu salima an yantaqiloo ilaa qurbil masjid waaw voilà fa balaga zaalika rasuulalahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahum innahu balaganii annakum turiiduuna an tantaqiluu qurbal masjid qaaluu na'am yaa rasuulalah sallallahu alayhi wa sallam mu wax leen ilaa aaxiril hadiis xam nañ li ko waral mooy Seydina Jaabir nee na radiyallahu anhu xalatil biqaa pacte yi nekkoon ci côté jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo dañoo dañoo dañoo wéet mooy pacte yi foofu dafa amoon ay terrain yoo xam ne kenn dëkkewu ko te mu jege jàkka ji jege jàkka ji mu ne waaye ñoom waa Banu Salima nag ne kon fii tee ñoo ñëw ñun dëkk fi waaw taay melul woon ni léegi de <laughs> ah way yow boo bëggee même ñoo joor ah ne léegi si si kii ah dañ lay daggal ay kii te léegi affaire yi daa cher daa mel ni fépp du la ñëw rek sànq ah waaw léegi biñ gisee bërëb yoo xam ne ci côté bu jàkka ji kenn dëkkewu ko ñu ne kon ñun ñoom ñu am fas yéene am namb namb bëgg-bëgg ne kon nañ taxu foofu bu ko defee da leen di may jege jiñ jege jàkka ji ah loolu xéewal la waaw. yonent bi alayhi salaatu salaam nag di leen wax lii kon gis nañ ci kon li nga xamante ni loolu la moo la am na yeneen ci yeneen yoo xam ne imaamu Jaabir radiyallahu anhu la ne araada banu salima an yatahawwalu ila qurbil masjidi qaal wal biqaa'u xaaliya waaw waaw wa banu salima de dañoo bëggoon a toxu ila qurbil masjid yi jege jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam wal biqa'u xaaliya qaala mu ne wal biqa'u xaaliya waaw pakk ya daa wéetoon foofu fa balagha dhalika an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu jotee yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala mu ne leen yaa banii salima diyaarakum tuktab aasaarukum fa qaalu maa kaana yasurrunaa annaa kunnaa tahawwalnaa <laughs> yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëwee wax leen loolu laaj ñu ne ko ah kay lool kay lu ñu bëgg la suñu projet la sax ci lañ ne nii mu ne leen ah yem leen ci seen kër yi dal leen ci seen kër yi bu leen jóge seen kër yi ngeen dëkke nii ñuy bind seeni jéego yi ngeen di jéego di ñëw ci jàkk ji fa qaalu waa banu salima kontaan ñu ne maa kaana nekkuloon yasuruna di ñu dëgg anna kunna tahawwalna mooy bi ñu koy rek bale saa salaam bëgg na duñu fekk ñu ngi foofa dëkk ci côté jàkk ji mooy fi ñu nekk est-ce que ginnaaw bi ñu yonent bi saa saa waxal da leen bëgloowuñu jege jàkk ji bëgloowuñu li ñu bëgloo ñu yonent bi saa saa wax waaw akbar waaw moo am na ci benn riwaaya dane say naa jaabir lii lépp ci sax imam muslim kitaabul masaajid wa mawaadi'u salaat baabun fadlu kasratil xutaa ila masaajid foofu la ko imam muslim indi ci kitaabul wa mawaadi'u salaat buntu bi wax gëneelu bareel ay jéego jëm ci jàkka ji Seydina Jaabir mu ne radiyallahu anhu kaanat diyaaruna naa'iya anil masjid suñu kër yi suñu dëkkuwaay yi dañoo sori woon jàkkaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Medina fa aradnaa an nabi'a buyuutanaa fa naqtariba minal masjid ñu bëggoon a jaay suñu kër yi bu ko defee jege ci jàkka ji dëkk foofule fa nahaanaa mu tere ñu Rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inna lakum bi kulli xatwatin daraja waaw mu ne leen ak inna lakum ñeel na leen waaw bi kulli xatwatin daraja waaw ñeel la leen ci bépp jéego bu ngeen jéego ngir ñëw ci jàkka ji rek am xam leen ne am ngeen ci daraja waaw kon xam nga lii nii eh, dinañ ci ñëw après moom la al imaam an-Nawawi eh, rahimahullahu taala daal di wax ci suuf bi mu waxee ne wa fi riwaaya am na ci riwaaya boo xam ne lii la yonent bi la saa na ne inna bi kulli xatwatin daraja jéego bu ngeen jéego ngi ñëw ci jàkka ji da yëg leen ne am ngeen ci ay daraja yu kawe yu leen borom bi di yëkkatil loo di leen yëkkati waaw mu ne lool imaamul Buxaari yi soloona ko waaye dina ñëw ci côté imaamul Buxaari yi après rahimahullah léegi kon hadis bi mu ne rawaahu muslim imaam muslim moo ko solo waaye isgal imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullahi alayhi kese moo ko solo comme niñ ko gisee nii déedéet waaw waaye sëriñam daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo na ko ah kon nag mu ngi noonu le kon lii nii léegi nañ ñëw ci bu imaamul Bukhari bi ba pare après bu ko defee ñu door a ñëw ci eh, lan la ñuy lëkkaale la am ak suñu bunt bi ak. lan lañ mënu jële ci li nga xam ne mooy xadiis bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax waa banu salima léegi kon euh, dane wa fi riwaaya euh, am na ci benn riwaaya boo xam ne dane inna bi kulli xatwatin daraja jéego bu nekk am na li nga xamante ne daraja bu ci bu boo xam ne ka ko def borom bi dina ko yoole waaw mu ne xadiis boobu rawaahu al-Bukhari aydan bi ma'naahu min riwaayati Anas waaw imaamul Bukhari rahimahullah soloo na soloo bu hadith euh, bu mel nii waaye jële ko ci Seydina Anas ibnu Maalik rahmatu radiyallahu ta'ala anhu wa arda am na yeneen i saxaaba yoo xam ne soloo nañu hadith yu mel nii waaye. Euh, imaamul Buxaari rahimahullahu taala xadiisu Seydina Anas boobu xadiisu Seydina Anas bii muy junju ne bu bi maanaahu ci maanaawam boobu al imaamul Buxaari rahimahullah mu ngi kon di ci kitaabul azaan baabu baabu ihtisaabil aasaar baabu ihtisaabil athar mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Hawshab gis nañ ko fi fan yee al-Kuufiyu at-Taa'ifiyu al-Kuufiyu rahmatullah alayhi qaala haddathana Abdullah ibn Wahb al-Misri Abu Muhammad Ah, taalib imaamu Maalik qaala haddathanaa Humayd moo ko jëlee ci Humayd ibn Abi Humayd at-Tawiil al-Basri muy Humayd ibn at-Tawiil rahimahullahu ta'aala an Anas moo ko jëlee ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala an-nabiyyu mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam de neena léegi li Imaam an-Nawawi wax bi kulli wa fii riwaayatin eh, inna bi kulli xatwatin daraja gis nañ ko ci. sahih imam muslim mu ne rawaahul Buxaari mooy xadiisu ishruuna bi imaamul Buxaari soloo na ko waaye bi maanaaw ci maanaa xadiisu Seydina Jaabir bi min riwaayati Anas waaw moom la ñuy gis nii kon Seydina Anas mu ne mooy waa Banu Salima la fekk ñu bëggoon a jóge moom mu ne qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaa Banii Salima alaa tahtasibuuna aasaarakum waaw <laughs> waaw mu ne waa banu yéen waa banu salima ndax du ngeen sàkku yiiw ay borom di yoole leen sàkku am ngënamu yàlla ci seen jéego yi ngeen di jéego di ñëw ci jàkka ji ah al imam al Bukhari wa qaala Mujaahid mu ne al Mujaahid taala anhu moom na ne fii qawlihi waxu ba borom bi di wax ci suuratu Yaasin wa naktubu maa qaddamu wa aathaarahum qaala xutaahum mu ne wa qaala ibnu abi maryama muy sa'id ibn al-hakam ibn muhammad ibn salim al-jumahi mawlahu alhamdulillah mawlahum al-misri qaala mu ne axbarana yahya ibnu ayyub mu ne ko nettali mooy ah, yahya ibnu ayyub abul abbas al-ghafiqi rahimahullahu ta'ala qaala haddathani humayd mooy humayd bale at-tawil qaala mu ne haddathani anas anna bani salima araadu an yataxawwalu an manaazilihim fa yanzilu qariban min annabi sallallahu alayhi wa sallam qaala fa kariha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yu'ru fa qaala laa tahtasibu alaa tahtasibuuna aasaarakum qaala mujaahid xutaahum aasaaruhum an yam ani ay an yumshaa fil ardi bi arjulihim waaw mu ne waa Banu Salima dañoo namboon gis nga moom comme Seydina moo tax mu ne bi maanaahu ci maanaawam la ko Seydina Anas solo la ko Seydina Abu euh, euh, euh, al-Bukhari mais ko Seydina Anas moom jëlawu ko ci Seydina Jaabir hadith Seydina Jaabir yooyu ñu gisoon yépp imaam Muslim moo ci wéeti imaamul Bukhari nag yii nii moom moo ko indi imaamu Muslim indiwul yu Seydina Anas yi mu nekk waa Banu Salima de dañoo bëggoon a tox waaw dañoo bëggoon a toxu léegi yonent bi alayhi salaam bon loolu nag ñu ñëw dëkk wàcc fi nga xam ne fu jege la ci yonent bi yonent fi eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais yonent bi alayhi salaam nag loolu noonu euh, nekkul woon daal loo xamante ne nii gis na ne euh, loolu loolu lañu war a def waaw moo tax mu ne leen mu ne leen eh, eh, fa kariha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an mooy ñu ñu ñu wéetal foofu wéetal. Euh, fa ñuy jógee buñ kan moo fay nekkati fa qaala alaa tahtasibuuna aasaarakum moo ndax du ngeen euh, euh, yool di am ngërëmu borom bi day jàpp ne moom lu di ut moom kese ngërëmu sayna Mujaahid mu ne xutaahum aasaarakum mooy xutaahum kon nii ko al imaamu al al al al al Buxaari rahimahullahu taala moom nii ko soloowe boo demee it def na buntu baabu karahiyati nabi sallallahu alayhi wa sallam an tu'na al madina voilà buntu bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam ñàkk euh, bëgg gi ñàkkoon a euh, ba bëgg ñuy wéetal Medina ci ay yenn quartiers yi kenn du fa dëkke voilà wala Seydina Anas mu ne voilà radiyallahu anhu mu ne arada banu Salima an yatahawwalu ila qurbil masjid fa kariha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tu'ra al-majlina wa qala bani salima ala tahtasibuna atharakum fa ñu daal di def kon nag hadith yaa ngi nii léegi ñu ñëw ci ci gàttal mooy kon euh, euh, ngëneelu jéego di dem ci jàkka waaw ak buntu yu kon ni mu yaatoo xam nga jàppoon nañ ne le fait que dëkk ci côté jàkka ji dinañ koy hadith bi ci tegu bu Seyna euh, Ubay ibn Ka'b bi radiyallahu anhu loolu moo ëpp waxe këneel gi ci ne wayu boobu noonu yeneen la saa saam xamal leen ne nag yéen yéen fi leen yàlla teg fii nekk leen foofu bu ngeen di ñëw ci jàkka ji jéego bu ngeen jéego loolee ñu leen ci yëgatil seeni daraja moo tax mu ne ci riwaay bi inna bi kulli xutwatin wala xatwatin daraja waaw ba pare ñuy bind li nga xam ne mooy seeni jeexital comme li imam Mujaahid wax noonu aayat suuratu Yaasin bi loolu voilà ne borom bi moom day bind li nga xam ne mooy asaarahum day bind seen jeexital yi voilà ah te loolu mooy jeexitalu yiw waaw jeexitalu yiw yi nga xamante ne jaam bi moom lay nekke ah suñu borom ka tabaaraka wa da koy bind wa naktubu ma qaddamu lépp loo xam ne jiital nañu ko ci jëf moo xam lu baax la wala lu lu safaanoog mbaax la ah jaam dina yëg ne loolee de boroomam tabaaraka wa taala dina ko bind te waxoon na ne kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa taf'aluun boole naa leen ak ñu tedd ñoo xam ne ay bindkat lañ de ya'lamuuna xam nañ bu baax maa li nga xamante ne ni yéen yéen jaami taf'aluuna moom ngeen di eh, jëf kon nag loolu bu ko jaam yi xamee ñu xam ne kon dëkk fu sori nekkete eh, eh, jaam bërëbu jaamu yàlla tekkiwul saa su nekk ne loolu day wane ne noo loolu du lu baax déedéet ndax waa banu salima nii kat ah yenent bi da alayhi salaatu wassalaam yëgal na leen xamal na leen këne li ngeen xamante ne nii de mooy seen jeego yi ah borom bi tabaaraka wa de dina leen ko bindal lépp mu nekk li nga xamante ne yiw lay doon ngir yéen saa bu ngeen naree ñëw fi nga xamante ne mooy ci jàkka ji kon nag ah loolu yiw la woo xam ne kon buntu yiw yi dafa dafa yaatu lool nga xam ne day yëkkati walla ay daraja comme ni ñu ko gisoon kon ñu jàll ci hadith bi ci tegu mu ne